wasalaam fil baab asalaatu mi'a wa waaxid wa xamsuun baabu nahyi ani taxawwuti fi tariiqi naasi wa zillihim wa mawaaridil maa'i wa naxwihaa kon ñu ñëwaat fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci suñu téere bi kitaab al umuuril manhiyyi anhaa ci suñu jotaay ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent cinquante hadis bañ gisoon moo doon hadis mille sept cent soixante-dix mu ne woon wa an Aïshata radiyallahu anha anna Qurayshan ahammahum sha'nu al-mar'ati al-makhzumiyyati saraqat walillahi alhamdu wal minna war a gis beneen ba léegi ci mbir yi nga xam dañ ko aaye muy chapitre trois cent cinquante et un ñetti ak juróom fukk ak benn mu ne baabu buntu annahyi aay annahyi tere anit taxaw taxawuti mooy di xayta fii tariqi naasi ci yoonu nit ñi ñëw ba ci yoon woo xam ne fa la nit ñi jaar nga daal di fay defeke quoi daal di fay jonkan tuur fa dugub daw sa dem sa yoon njàng gi nga xam ne loolu gravité gu ci ne gravité bi nga xam ne moo nekk ci jëf ju mel noonee quoi voilà wa dhillihim ci yoon nit ñi waaye seen kër yi foo xam ne ay ronu garab waaye ay ronu wiir yoo xamante ne nii nit ñi dañ fay nekk di fa di fa di fa noppaliku di fa toog rawatina ronu garab yi ombre garab yi nga ñëw daal di fay gaanuwaay dem sa yoon wama waari dil ma ak fi nga xam ne mooy fa la ute ndox fa la ndox miy jóge xam nga loolu day tax non seulement bu dee nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy euh, euh, euh, seexlu foofu te ban nga koo sobel wa mawaaridil ma waaw wa nahwiha ak yi nga xamante ne nii ñoo mel noonu ñoo mel noonu mooy lii lépp bokkul ci si li si quoi moo tax sa shari'u di ko tere te daa bokk ci lor ay way gëm yàlla ay way jullit muy lu gaaw waaw mooy yow nga ñëw di xayta tuur dugub ci yoonu nit ñi wala fi nga xam ne fa la ñuy kerloo wala fi nga xamante ne fa la ñuy ute ndox nga ñëw daal di fay def yu yu ñaaw yu salte yooyu wala nga ñëw taxaw ubbi sa tubay corororororor foo xam ne yow nit ñi général dañ fay toog di sieste wala di noppale ko wala buñ doxee wala di ci ombre garab yi wala ci yoon léegi nag da loolu problème gravité bu ci ne fi yàlla imaam mu indi fi aaya boo xam ne aaya bi moom dañ koo yàgg gis mais tey lay mujjee ñëw insha allah <laughs> gisoon nañ ko fañ ko kii yowoon hmm? euh, at-tahzir baabu at-tahzir min iidaa as-saalihiin wa ad-du'afaa wal masaakiin Allahu akbar mu doon chapitre quarante-huit waaw bi ñu ko mujj woon gis moom yàggul waaw mooy mu doon an-nahyu anil xidaa anil ghish wal xidaa waaw aaya boobu mooy ban al imaamu Nawawi mu ne qaala mu ñëwaat fii indi aaya door indi xadiis waaw comme bunt bii ñu génn bu sayyidatu xadiis sayyidatu Aysa bi amaa bu indi woon na laaya mu ne qaala allahu taala walladina yuduuna almuminina walmuminaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina suuratul ahzaab aaya 85 mu ne qaala allahu taala boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na walladina ak gaa yi nga xam ne yuduuna ñoom ñooy lor al mu'miniina way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen ñi bi xayri maktasabu bi xayri maktasabu ci loo xamante ne nii ñoom fàgguwuñu ko waaw waaw faqad istafaru ñooñu de yenu nañ te ngaar ngaar dajjoo nañu buhtaanan aw duur wa isman ak bàkkaar mubiina boo xam ne bu rëy la waaw bu rëy rëy rëy parce que quand ñii nga xamante ne nii way jub yàlla yi nga xam ne da fekk seeni ker daal di fay def loo xam ne imaginer nit ku ñëw sonn ay way gisu ker ah, waaw fii moom ba pare dañ koo miin quoi ñëw dem ba lal ci seen mbaxal ndeketewoo ci ñu ñu jekki muy xëy ndekete am na koo xam ne moo fa tuur dugub quoi wala yaa ngi sax xam nga lool léegi nga yàq basangam bu dee masa jotoon na cee toog tëdd ci xoolal loolu rek manque de civilisation boobu wala yow yaa fi tuuroo ni ndox mu ñëw toog léegi tubéy ji di tooy mu naan waaw man fi ma toog ni mu nii muy am saw xam nga loolu premièrement li ñuy def réaction nit ñi mooy boo mooy la ñuy rëbb waa ko def kii kii kii kii kii kii euh, ah, sub boo xun ma diw ki def lii rek ak nàngam ak nàngam mooy yaa ngi lor way ngëm yàlla yi yu góor yeeg jigéen ñi ci loo xam ne fàgguñu ko ban péché lañ def lan lañ def lu lu tax ñu waral nga leen di yàqal seeni seeni seeni mbir nii waaw kon ñooñu nañu moytu ñooñu borom bi ne am nañu bàkkaar waaw bu leer nañ parce que lor wuy yàlla loolu lu garaaw la léegi kon imaam loolu la fi indi pour wane kii def lii mu ngi nekk ci projet bu yées mooy di lor ay wuy yàlla loo xam ne borom bi nee na ñu koy def lii moo leen ciy fekk te moom lañu am léegi nag al imaam indi fi benn xadiis kese muy xadiis mille sept cent soixante onze ne waan abi hurayrata radia allahu taala anhu anna rasula allahi sala allahu qaal ittaqu llaa'inayni qaalu wa man laa cinaan qaal alladi yataxallaa fi tariiqi nnaasi aw dillihim rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu Nawawi mu indi xadis bi mu ne 1771 wa an Abi Hurayrata mu ngi jëlee ci baay muus mu ndaw mi radiyallahu anhu eh? annahu qaala neena anna rasulallahi boo këne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ittaqu moytandiku leen ittaqu teet leen al-la'inayni <laughs> waaw ittaqu al-la'inayni al-la'inayni mooy lan mooy la nga xamante ne mooy waral ci jaam bi ñu lay rëbb waaw mel ni moom mooy rëbb mais mooy jëf jënga jëf moo waral ci yow ñu lay rëbb waaw moo tax dinañ ñëw ci façon yi mu yi mu ñëwee te tamit euh, façon lii nii mu ne allah inay ci euh, ne loolu rawahu muslim dinañ gis exactement ki indi kàddu yooyu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo soloo xadiis bi insha allahu tabaraka wa taala kon ñu ne ko wamal laa inay waaye neen saa saam ñan mooy ñaar yi waral ak rëbb qaala mu ne alladi waaw mooy jëfu ka nga xam ne yata xalaa waa ja nga xamante ne day xayta di wéet ngir dem fa ngir daal di lan parce que kuy dem toilette wala di def la ngay def toilette même bu dee ci àll bi da ngay doo nekk ci biir nit ñi da ngay dem foo xam ne kenn du la gis kay wéet fii tariqi naasi ngir daal di fay def faire ses besoins ci yoonu nit ñi foo xam ne yoon woo xam ne nit ñi charrette yi dañ fay jaar nit ñi fi di ko dox lépp di ko kii nga ñëw ci digg yoon wi ak oto yeeg yëpp nga daal di jonkon daal di kii dem sayoon waaw lu kooku noonu aw zillihim wala boog seen ker yi waaw wala kay def loolee waaw tubaab danaan ko déféquer mooy déféquer sur un chemin public wala un euh, sous un arbre ah boo xam ne ombragé waaw wal iyaazu billah léegi mu ne rawaahu soloona xadis bi muslimun di al imaam abul xusayni muslim ibnul xajjaaj al qushayri an nisaabuuri rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que mu doon ko ko solo ñu ne la déedéet sëriñ ñoom al imaamu ahmadu bunu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi waaw waaw waaw al imaam Abu Dawud yi daal dina koy solo rahmatullah alayhi dinañ gis ku nekk benn yoon nga ko indi dinañ gis ku nekk nan nga ko indi al imaam Abul Husayn rahimahullah kitaabu tahaara baabu nahyi an at-taxalli fi turuq fi turuq wa zilaal mu ne haddathanaa Yahyaa ibnu Ayyuub wa Qutayba wa ibnu Hujr mu jëlu ko ci ñetti sëriñam mu ne haddathanaa mu ne nettali nañu Yahyaa ibnu Yahyaa ibnu Ayyuub suñu sëriñ bi Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid si woon ci al-Maqabiri yu rahimahullah ah, gane àddina cent cinquante-sept génn àddina deux cent trente-quatre rahimahullahu ta'ala wa Qutayba son beneen sëriñ bi Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala gane àddina cent quarante-huit génn àddina deux cent quarante wa wa wa ibn Hujra muy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushamr al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz Abu al-Hasan al-Marwazi yu gane àddina 154 génn àddina 244 rahmatullahi ala al-jami' jami'an mu ngi ñoom ñëpp an Isma'il ibn Ja'far ñu jëlee ci Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir az-Zuraqi mawlahum Abu Ishaq al-Madani waaye al-Baghdadi al-mu'addib al-qari génn àddina la cent quatre-vingts rahimahullahu taala Ali ibn mu ne qaala ibn Ayyub bu dee sama sëriñ mu njëkk bi di Yahya ibn Ayyub doomu Ayyub bi nii la ko wax moom dane haddathana Ismaïl dane nettali nañu ki nga xam ne mooy Ismaïl mu ne qaala mu ne axbarani al-Alaa mu ne ki won xabaare mooy Abdullah al-Alaa di al-Alaa ibn Abdurrahmaan ibn Yaquub al-Huraqi Abu Shibl al-Madani rahimahullahu taala génn àddina vers les années cent trente ana bii mu jëlo ko ci ba Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani al-Madani al-Huraqi rahmatullahi alayhi gan la gën a àddina kañ la génn àddina loolu daa si ma ko an Abi Hurayrata tàllale bu siiw la ala an abihi mu jële Seydina Abu Hurayra muy Seydina Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi génn àddina la cinquante-neuf radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ittaqul la'anayn déggoo fii ittaqul la'anayn ñun lu ñu am ci riab ittaqul la'inayn waaw la'in mooy ñi rëbbaate ñaar ñiiru rëbbaate mooy tandiku leen teet leen lay waral abu baal yi la'anayn mooy li nga xam ne mooy day waral ci superlatif ci bari di jéggil dayo di rëbb lu ñu lay rëbb parce que yaa ko def mel ni jëf loolu moom ci boppam mooy lu baax qaalu ñu ne ko wa man la'aanan rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala alladhi yatakhalla fi tariqi nnaasi aw fi dhillihim kon loolu la quoi kon mu ngi noonu mooy am na nga xayta fa ak tuur fa ndox c'est la même chose ah pas que waaye xayta kese la ah, tuur dugub kese la non loolu kese waaye léegi gaa ñu wala imaamu hmm? kaay nag ñu xool kan moo indi kàddu yi nga xam al-la'inayni bi nga xam ne moom la ñu am eh, al-la'inayni bi nga xam ne moom lañu ñu am moom loolu al imaam Ahmad moo ko solo ak ki nga xamante ne ni al imaamu Abu Daawuda rahmatullahi ala al-jamii al imaamu Ahmad ibn Muhammad mu ne musnadu Abi Hurayra haddathana Sulaymaan mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan hmm? mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan muy Sulaymaan ibn Daawud ibn Daawud ah Sulaymaan ibn Daawud Abu Ayyub al-Baghdaadi al-Haashimi al-Qurashi rahimahullah génnaat na deux cent dix-neuf qaala axbaranaa Ismaa'il waaw mooy moom lañ gis sànq ibn Ja'far qaala axbaranii Alaa an abiihi an Abii Hurayra radiyallaahu anhu gis nañ leen anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam qaala ittaqu laa'inayni muttaqul la'inayni kaddu yi Riyaad bi moom mi moo ko solo moom al imaamu abu da al imaam Ahmad ak taalibeem bi imaam Abu Dawud imaam Muslim taalibeem la mais imaam Muslim gis nañ léegi moom nan la ko soloowe kon ittaqul la'inayn qaalu wa mal la'inan ya rasulallah qaala alladhi yatakhalla fi tariqin naasi aw fi dhillihim voilà imaamu Abu Dawud rahimahullah moom mu ngi kitaabut tahaara baabul mawaadi' allati nuhiya anil bawli fiiha voilà muy wax bërëb yi nga xamante ne nii dañoo aaye dañoo tere nit ci di fa tuur ndox waaw foofu nag al imaam Abu Daawud andi fa benn xadiis moom dina dina am solo. Euh, mu ne mu ne haddathana Qutayba gis nañ ko sànq ibn Sa'id ibn Jamil qala haddathana Isma'il ibn Ja'far an al-Ala ibn Abdirrahman an abihi an Abi Hurayra radiyallahu anhu mu ne kon Isma'il loolu gis nañ leen an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ittaqul laa'inayn qalu wa man laa'inaani ya Rasulallah qala alladhi yatakhalla fi tariqi an-naasi aw dhillihim kon gis nga ñoom imaam Abu Dawud ak sëriñam bi imaam Ahmad ñoom ñoo bokk nañu ko soloowe presque imaam Muslim moom euh, euh, gis nañu ay kàddoom léegi imaam Abu Dawud rahimahullah da cee teg xadiis sayna Mu'aaz bunu taala jarul ñuy wax càllale bi mu ne mu jël an Mu'aaz ibn Jabal muy Mu'aaz Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Aa'id bokkoon ci wa waa ansaari badri yu borom manaqib yi ah, kilifaay borom xam-xam yawmal qiyaamati ki kili kilifaay borom xam-xam yi yawmal qiyaamati xam ne moo leen di jiitu voilà léegi kon mu ne moom Seydina Muaaz nga xam ne mu ngi génn àddina l'an l'an dix-huit euh, ci peste al imaamu ah, Muaaz Jabal radiyallahu anhu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqul malaa'ina as waaw ittaqu almala'ina thalatha mu ne moytu moytu lu ko leen almala'ina thalatha mooy benn la rek mooy yi nga xamante ne nii eh, day eh, eh, indi li nga xamante ne bërëb yi nga xam ne day tax ñu lay ñu lay rëbb waaw waaw nga xam ne dañ fay ndoorte nit ki boo fi defee lii wóor na ñuy ñëw sa ginnaaw gis lu ñaaw lii nga def moom li ñuy njëkk xalaat bu dul ñu retenir seen bopp taw ba ëpp ci nit ñi moo dañ lay rëbb waaw dañ lay rëbb waaye ci def lii nangam rek waaw daal di lay rëbb mu ne nag mooy te du ko leen ko nag waaw. ñenn ñu ne ko nag mu ne albaraz fil mawaridi wa qari'ati at-tariq wa dhill albaraz mooy daal di faire ses besoins waaw daal di dem ci xayta wala ci tuur ndox. fil mawaarid mooy fi nga xamante ne ah fi ndox yi di daw ak seen yoon yi ak fi ñu koy ute waaw mawaaridul miyaah wa qari'atut tariq ak fi nga xamante ne mooy yoon yi waaw nga ñëw nit ñi di ko joggi loolu naa xaraa xam nga xaraa mooy fëgg seen tànk yi noonu lañ ciy doxe ak seen war waayeeg yooyu ak ak ak la ñu yooyu tamit na ngeen ko may tuwa ville waaw mu ne ñetteel bi ñaareel baagoog ñetteel bi wa fil mooy ker mooy keru garab yi nga xamante ne nii nit ñi dañoo nekk ñoo xamante ne nii mooy nit ñi dañ koy soxla bi fa dalloo yow nga ñëw daal di fay defeke quoi daal di fay def loolu wal iyaadu wal iyaadu wallahi wallahi billah kon xadiis yi kon buñ gisee kon mu ngi nii waaw waaw moo tax al imaam al xattaabi mu ne al muraadu bil la'aanayni al amrayni al jaalibayni lil la'ni al xaamilayni naas alayhi wad daa'iyayni waaw mu ne al la'aanayni bii yoneen saa sam ne na ko teet te moytandu ko mooy li nga xamante ne nii mbir yi nga ñaari mbir yi nga xamante ne dañuy bijj ak rëbb ca ko ko def di yen nit ñi di leen pousser di leen woo ci ñu rëbb ki def lii waaw waaw ndax wa dalika anna man fa'alahuma sutim wa lu'in ndax ci def lii nit ñi bu ñu gisee dañuy mer quoi seen xol day jeex waaw daal di koy ŋaññe daal di rëbb ki aje def noonu mu ne loolu mooy yaa nii aadatan naas <laughs> mooy aadaay nit ñi dañ koy rëbb ah waaw fa lamma saara sababan li dalika udifa al-la'nu ilayhima bi nga xamante nag ñaar yooyu mooy dem di xayta ci suufu wala di tuur ndox ci suufu keru nit ñi wala ci seen yoon yi loolu ba nga xam ne ci la waral li nga xamal ci la ci la waral ci la waral ci la waral ci la waral li nga xamante ne nii mooy ak rëbb mooy ak rëbb loolu ñu daal di leen koy tere ñu daal di leen koy ñu daal di leen koy tere voilà ñu daal di leen koy tere mu ngi noonu voilà kon kon loolu lu ama am solo la waaw waaw lu lu ama am solo la. lu ama am solo loolu lu ama am solo la <coughs> loolu lu ama am solo la loolu lu ama am solo la voilà léegi léegi léegi ñu continuer voilà mooy al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne waaw <laughs> léegi mu des al imaam al Xattaabi am na lu am solo lu wax. mu ne al imam an-Nawawi di ko toxal ci moom ne qaala al-Khattabi wa ghayruhu min al-ulama al-muradu bi-dhill huna mustadhillu an-nas alladhi ittakhadhuhu maqilan waaw nga xamante ne yanzilunahu wa yaq'uduna fihi waaw mu ne wa laysa kullu dhillin yuhramu al-qu'uda tahta waaw ndax faqad qa'ada an-nabi sallallahu alayhi wasallam tahta haayish an-nakhl li haajatihi wa lahu dhillun bila shakk wallahu a'lam mu ne al imaam al Xattaabi rahimahullah ak keneen ñeneen ci boroom xam-xam nee nañ ñu jublu jublu nag mooy zill gi mu wax fii aw zillihim alladi yataxalla fi tariqi nnaas aw mu ne loolu mooy ker yi xam nit ñi dañ fay jàpp di di fa sieste wala buñ voyagé garab yoo xam dañ koo miin wala ci dëkk bi wala sax ci àll bi mais bari ñoo xam ne bu ñu voyagé la buñ paree dañuy jaar foofu ndax garab googu daanaka garab yooyu dañoo baax bari ker waaw yooyu lañ lay wax mais nag mu ne du yépp garab yu am ker yépp la di tooga ah. moo tax du yépp la tere waaw comme la xadis ba doon wax ne yoneen saa sam ba mu demee ci euh, kii bi euh, tool boobale nga xam ne mooy foofu euh, garabu nax la nga xam ne foofu la nekkoon mooy c'est sûr que amoon na ker voilà wallahu taala alam kon loolu lu amaam solo muy lii lépp Euh, boo gisee lii lan la mooy dañoo tere nit ki di def lii ngir lor ay jullit ndax parce que boo leen loree day waral ci ñoom ñu lay rëbb te kat daa fekk nit lañ ñoo xam ne mooy yaa leen yaa leen yaa leen tooñ de waaw vraiment yaa leen tooñ te tamit yaa def loo xamante ne nii mooy euh, da leen di lor waaw kon loolu euh, wallahu ta'ala a'lam allahu taala alam léegi kon hadis bi mu ngi nii kon suñu lëkkaaleem dafa leer ak bunt bi te ne yeneen saa sax moo ñu moytandikuloo di jëf jëf yoo xam ne ah, ci xayta walla ci tuur ndox loo xam ne ci bërëb yoo xam ne mooy foofu seen paas te nit dañ koo soxla loolu nag mooy façon lor yépp lépp lu lore mooy tandikul di ko teg say moroomu jullit di ko teg sa sa sa moroomi sa moroomi ay sa moroomi jullit moytandiku ko waaw loolu dee ko moytandiku waaw ñu gis tamit ginnaaw loolu ndax boo leen kiiwee mooy bokk nga ci da ngay dugg ci aaya bi ah. waaw walladiina yuzuuna al-mu'miniina wal-mu'minaat yaa ngi ci biir bi xayri maktasabu loolu lañ fàggu fàgguwuñ dara nga ñëw lor leen noonu ci sa yu salte yi ñu fay def parce que yow yaa bëgg faj sa besoin naturel nga ñëw mais nga seet fenn foo xam ne kii voilà léegi seen yére yi takk ci wala seen dàll yi wala ñu jog ci duñ ko yëg buñ ko yëgee allah waaye ki def lii rek daal di lay saaga daal di lay ñàññ daal lay rëbb te yaa ko waral waaw te loolu day indi li nga xam ne mooy ak mbañeel diggante jullit ñi ak ka def loolu quoi ci biir jullit ñi waaw dañ koy rëbb ñu diw la gaa yi mooy yées waaw lii nan la ko mën a def nga gis sharia ni muy pousser nit julli ni ñuy fexe di dugal mbégte ci seen diggante xolu diggante seen diggante bañ lépp loo xam ne luy indi ak ñaawoo ak tamit lu lu yàq ak lu ñaaw ñu fexe daal di ko koy dindi loolu moo tax euh, euh, ñu kii quoi mu tere li waaw xam nga lii moom buntu bañ la waxoon mooy tere al ida baabu tahdhir min ida'i salihin wa dha'afati wal masakin mooy loolu rek moo nekkaan gi xaraam gi nga xam ne mooy dafa garaaw ak tahdhir mooy tondakuloo jaam bi min ida'i salihin muy lor ñu baax ñi wa dha'afati ak ñi nga xam ne sax dañoo feebal masakin ak miskin waaye julli ñëpp donc d'une façon générale moo tax fii sharia euh, kii euh, xam nga fii yonent bi sallallahu pour ñu jeexal dafa tudd ñaata bërëb la tudd hadith sayna Mu'aaz bi radiyallahu anhu dafa tudd ñaata bërëb tudd na lu ëpp ñetti bërëb la tudd waaw dafa tudd ñetti bërëb bu dee avant hadith sayna Mu'aaz bi hadith bii ju nekk dafa tudd lan mooy te doku leen li nga xam ne mooy waral ñaar yi waral ak rëbb ñu ne ko waa yooyu ñoo yem mu ne mooy ki nga xamante ne la fait que nga dem di xayta wala di tuur ndox ci yoonu nit ñi wala ci seen kër yi hadith sayna Mu'adh bi radiyallahu anhu mu ne istaqul mala'ina salaasa mooy te ko leen ñett yi nga xam ne dañuy waral ñuy rëbb ka ko def albiraazu fil mawarid boobu dina ñëw xam nga fii mooy tudd ko ci hadith bii ñu nekk mooy hadith bi ci tegu mooy chapitre bi ci tegu moom lay indi waaw chapitre juste buñ paree fii waaw mooy di tuur ndox wala nga ñëw albiraasu di xayta fil mawaarid ci fi nga xam ne fa yoonu ndox yi waaw fi ñuy jaar waaw wal iyaadu billaah waaw te loolu nag tuur ndox beeg yooyu yëpp da ciy dugg waaye wa qaari'atu tariq yoon yi nga xam nit ñi dañ koy emprunté waaw loolu buñ ko déggee day mooy yoon boo xam ne dañ koo bërgël dañ koo léegi kenn utiliser tu kenn kiiwu ko kooku terewuñu loolu même bu dee ne tamit loolu lépp moytu ko daal moo gën waaw ndax man na am problème yoon bañ miin après ñu ne nañ am na yoon wu yàgg wu fi woon ñu jaar fa fekkaat fa yooyu day garaaw wasville la ak ker léegi nag am na yeneen boo boolee yii kon ñett lañ am al imaam al euh, muwaffaquddin ibnu qudama al maqdisi rahimahullah mu ngi leen di tudd waaw euh, kon mu ne mu muy lim yooyu quoi benn mooy ñett yi ginnaaw bi muy ñett yi mu ne wala yabulu taxta shajaratin musmira te loolu day dugg fii nit ki bu mu di même bu dee ne garab googu sax nit ki bu mu di euh, tuur ndox ci suufu garab goo xamante ne nii da daa daa ñor mooy daa am ay ay fruits ndax nit ñi dañuy soxla fruits waaw bu dee fruits yi da cee nekk. dangay lenn ñi dañuy soxla fur yi nga ñëw daal di fay tuur ndox wala nga daal di fay xayta loolu loraate la tudd waaye même boo lorul nit ñi fay ñëw benn mango mën naa wàcc wadd wala benn orange wala benn sàppuuti daal di dal ci li nga fa fa def noonu wala iyaazu billah loolu lu ñàng la ko nga nga nga sobeel affaire bi ah voilà mu ne bu dee nag garab la goo xam ne moom du ñor te gaay duñ fa nekk loolu garaawul waaw waaw kon ndax gisoon nañu ne saa saam li gënoon a sopp lu mu doon euh, kii euh, suturloo mooy li nga xamante ne foo xam ne daa am benn tund wala jalu suuf bu kawe walla foo xamante ne mooy euh, kiiwu tàndarma garabu tàndarma waaye tamit comme chapitre bi ñuy dugg bokk na ci bërëb yi ñuy tere ba léegi mooy ndox moo xam ne xam na fay dane maja mooy mawaridil miya mooy yi ndox miy jaar xam nga boo gis mooy ndox la muy daw mais rawatina ndox mi tag ndox mi nga xamante ne ab marigot la moom du bouger nga ñëw foofu foofu it yu mel noonu dañ koo tere loolu des koy tere waaw ndax yeneen saa sax moo ko tere comme niñ koy gisee ci biir ñëw waaw ndax bu dee yow da koo def tey nga def suba nga defaat wala keneen def keneen def bu yàggee ndox mi lay sobewu te tamit da ngeen koy yàqal nit ñi duñ ko mën a jëfandikoo waaw waaye it mu ne nit ki tamit du tuur ndox ci fi nga xamante ne mooy lépp loom nañu tere na ko bu fi tàncoo waaw waaw waaw kon loolu wala yabulu ala ma nuhiya anil istimar bihi comme euh, yaxu yaxu yàpp ak yu mel noonu bu ci ñëw di ci tuur ndox waaw naka noonu mooy nga fekk benn pax boo xam yow xamoo lu pax paxoo waaw benn pax ci xamoo paxum jaan la xamoo paxu jiit la paxu lan la ay ay ay ay ay ay ay yow nga ñëw di suur ndox ñëw gis benn pax aw may paxu kaña la xamoo lan nga ñëw taxaw daal di fay tuur ndox loolu parce que dara mën na génn daal di lay dal di lay lora ah. waaw bu fekkee. ab rab bu ko dëkkoon imaginer muy ab jaan nekk ci tàmbam jekk rek am am ndox mu naan cur kuy cur ci kaw mu téere génn fekk la foofu rek daal lay matt nga yàqu nga génn àddina sànni la beneen nañu ci mooy tëndikuloo loolu loolu nañ ci nañ nañ ci mooy nañ ci mooy tëndikuloo nañ di def loolee voilà kon loolu lu ama am solo la waaye bokk na tamit ci li nga xamante ni nii dañ koo tere ah, ah ah nit ki di fa tuur ndox mooy fi nga xam ne fa lay sangoo waaw comme xadiisu ah, wa an rajulin sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina Abdallah ibn Mughaffal waaw da doon tere laa yabulanna ahadukum fi mughtasili laa yabulanna ahadukum fi mustahammihi fa inna ammatal waswaasi fi ñu ne Seydina Abdallah ibn Mughaffal mu ne yeneen saa saa nee na euh, bu kenn ci yéen di tuur ndox ci fa muy sangoo parce que li ëpp ci jax-jaxal yi ci foofu lay jóge waaw parce que après da jàpp mais loolu mooy surtout bu dee foo xam ne ndox mi du dem waaw bu dee comme suñu douche yi nga xam ne man na dem ndox mi day kii mu dem loolu mais bu dee ne day wàcc foo xam ne comme ab dër la. te ndox mi du dem wala ab suuf boo xam ne après yow bala moo seey day yàgg loolu boo kiiwee ba pare di sangu ndox mi di tisaan ba pare nga bëgg a jàpp léegi iblis day ñëw ne saay xam nga mi yeeg yow ba ngay jàpp foofu nga tuuroon ndox affaire yi si léegi nag nga am bari ay jax-jaxal waaw loolu yëpp dañ koy tere wallahu ta'ala waaw waaw ah mu ngi noonu kon dañuy yem noonu bii di ñëw insha allah ñu gis bi ci tegu chapitre bi ci tegu ba léegi di wax ci lu mel nii mooy di tuur ndox ci ndox moo xam ne nag foo xam ne comme citerne du wala foo xam ne benn mustanqa mooy foo xam ne dañ faa def ay ndox waaw mais bu bouger waaw léegi foofu nga ñëw di fa tuur ndox wala marigot wala yu mel noonu nga xam ne ndox mi du daa tag